أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi yoonu salaf ñu ngi leen nuyu di leen ziar eh, incha allah tey ñu fas yéene ñëw ci ñetteelu jotaay ci la révélation d'une plume ànd ci ak imam Fadel Ndiaye hafizahullah ci téere bi di la secte des Layènes tey ñu fas yéene indi ñetti laaj jëm ba tey ci téere bi imam gannaaw bi ñu la dalalee la ñaanal suñu borom jàmm yàlla suñu borom defal la tawfeex te sàmm la te aar la te dolli xam-xam bi te barkeel li nga xamante mooy liggéey eh, imam ndax ndax limaamu Thiaw dafa woote woon li nga xamante moom mooy ak eh, yonent maanaam dafa woote woon ne yonent la ndax loolu dafa sax ci ay bindam mooy laaj bi ñuy njëkk a laaj ñaare bi moom mooy ndax yonent dina ñëw gannaaw yonent ba alayhi salaatu wasalaam ñetteelu laaj moom mooy lan mooy àtte ku woote woo ab yonent ak ñi nga xamante ni mooy ñi koy topp ci ci sharia bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilah wahdahu wasalaatu wasalaamu ala mustafa wa ala wa ashabihi ñu ngi nuyu mbokk yi di leen ziar yàlla sunu boroom moom boo leen defal tawfiq eh, laaj bi jiitu may ndax limaamu dafa doon woote woo ne moom ab yonent la man mooy li nga xam moom lañu indi ci bi ci téere bi dañu dippee ko limaamu Thiaw c'était programmé envoyé de Dieu eh, ñoo ci lu gàtt jiital di xamle ne mooy laayee ni ñoom loolu nekkut ñoom lu ñuy sikki sàkk mooy bépp laayee dafa gëm ne limaamu caw yonent bi yàlla la ni yàlla yónne woon Isa ci banu Israil noonu la yónne ki xam ne mooy limaamu caw ci nit ñu ñuul ñi <coughs> dañ ca yokk leneen ñoom ca dolli sax ne yonent yàlla bi yàlla yónni woon ñoom ñu jàpp seeni wax dañ ko yónni woon ci arab ya moom moo ñëwaat daal ñuul yónni ko ci nit ñuul ñi loolu nag dañ ci ñaari source mooy matarlo ak isa doomam ñu firndeel ne moom loolu woote ak li xam ne moo feeñ ci li nga xam ne moom mooy discours yi nga xam ne def na ko ci téere Matar Lo bi dafay wax ne ba muy nettali imaamu fu mu tàmbalee mbir yi muy nettali ne ginnaaw ba nga xamee ne mooy yaayam faatu na bu ñetti fan ci nekk ba mu génne dafa woo ay ndeyam wala boog dafa yaayam <coughs> mooy mu ne ko yow yaay muur ma ak ñaari mbalaan yu weex te xamal na tey sa doom mooy ko yaay mooy eh, seeru yaayam tantam wala xamal na kon tey yàlla jox na la doom ju mu joxut kenn mu daal di woo beneen seeram moom ci boppam. ki nga xam ne daa bokk ak moom ndey doomu ndeyam bu jigéen Njaay Jaw lu tudd daan na ko muuree na ñaari mbalaan yu yu bees te xamal ne tey yàlla jox na la frère la mel ni rek mu jigéen la ndax frère la fi matalu andi donc jox na la mag kon mag bu góor wala jox na la mag bu joxul bu góor boo xam ne joxu ko joxu kenn. mu daal di woo ñaari soxnaam yu nga xam ne ñoom la nekkaloon mu ne kenn ku mu tudd Fatima kenn ku tudd Farma mu daal yow Fatima yow Farma xam leen ni yàlla jox leen jëkkër gu musta jox kenn yàlla jox leen jëkkër gu musta jox kenn fii ni mën nañ ci déggee sax ne wala moo gën mboolem yonent yi loolu nag du naan loo xam ne lu lu ndax su woote woon moom mooy yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax fii na ko am na am nga doom joo xam ne amul doom ju ko amul mustam am nga rak wala mag gu kenn mustam am ngeen jëkkër gu kenn mustam ne noonu ci tàmbali nag mu ne yàlla def na li mu bëggoon jël na ma teg ma ci mboolem min def yëpp il m'a placé au-dessus des créatures ma yàlla jël na ko teg ko ci mboolem min def yëpp mu daa cee taftal na ne il m'a chargé d'appeler les hommes et les djinns pour les ma yàlla moo ma daal di kon daal di digal daal di teg ci sama loos ma woote jinne yi ma li nga xam ne mooy nit ñi ak jinne yi ngir daal leen di gindi am na téere bi ñu ngi koy leeral ne eh, limaam wootam damay tanaaqudaat bari ci nekk ndax day gis ne yenn saa yi dafay wane moom yeneen lu ñu yónni ci nit ñu ñun waaye yenn saa yi loolu day mel lu koy fàtte ay taalim dem day mel ni koy fàtte dañ koy jël defar ko yonent bu ñu yónni ci mboolem ci mboolem nit ñëpp mu ne nag war a dolli ne mu ne limaam nag ba mu paree ci loolu nag la si la tàmbale nag di woo nit ñi ginne yi nan leen di wax ci yuuxu nan leen ñëw leen venez a la l'appel de Dieu mooy ajibu daa yàlla gu siiw googu xam ne jinne yi ba sootul jinn ginnaaw ba ñëwee daal di déglu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pare demee seenu xeet loolu leen lu ajibu daa li tax limaamu génn ci euh, néegam boobu mu nekkoon di jëf ñetti fan génn tàmbali na muy woote woo mooy na jinne di woote woo loolu la chaque ne nit mën na am lu muy lu muy junju <clears throat> mooy mbiri jinne wala mbiri rab mën na caa mën na caa mën na caa rax ndax lu tax ab yonentu bees ñëw comme day woote yonent waaye kaddu yu muy jël di ko woote woo mooy kaddu yi jinne ñoo ko doon ñoo ko doon waxal sam doo doon ñoo nettal ne jinne ñoo ko doon eh, ñoo ko doon alaku daal eh, kon taxaw na di woote ne moom yonent la kon lu ma taaloo foofu di nukk kii di Isa di doomam ci benn ci sermon yi mu def xutba yi nga xam ne moom it def na ko ñu ñaar wax na ci benn mu ne mu ne je vous fais savoir aussi que Seydina Limaamu Laay disait ne maa ngi xamal ne ki nga xam ne moom mooy Limaamu Laay doon wax naan je suis un envoyé bu yonent bu yonent la j'ai reçu l'ordre de transmettre et je ne je ne vous ai transmis que ce que m'a ordonné mu ne dama leen di kon mu ne leen man ab yonent laa mu ne ab yonent laa moo xam ne dama jot ndigal ci borom bi ngir daal di jottali te lu leen jottali loolu lu ma yàlla digal ma jottali ko ko lii limaamu euh, lii la indi ci mooy lii wane lu leer lañ la tasrix mooy woote bu yonent te loolu nag amul kenn ku ci werante ci laayee ne ñoom loolu loolu nekkul seen problème ñoom mooy ne limaamu yonent la ñoom loolu lañ gëm ñoom werantewuñu seen biir ne limaamu dafa woote woon ne ab ab yonent la Sénégal yi da nga xam ne lépp ne laayeen ñoom ci seen xel seen conscience ñoom ñooy jàpp ne limaam ab sëriñ la rek comme yeneen sëriñ si nga tax ci biir téere bi li ngeen di waxee euh, mataloo mi wax ne bokk na ci li nga xam moo gàllankoor woote limaamu mooy ay sëriñ yoo xam ne dañoo waroon ñëw fekk si ko ñoo di woote ñoom ci wetu limaamu mooy nit ñi kon njàpp euh, gi njàpp daal ñee woote nañ ki yab sëriñ na rek ku nekk daal dem topp ku la neex fekk na moom kii moom mooy yonent bi moom la nit ñi waroon topp ci seen seen diggante kon waaw ah, limaamu dafa woote wane moom ba dafa woote woon ne ab yonent la ab yonent la woote woon wala fu war ñett yi mooy woote woon ne mooy Mahdi la Mahdi boobu noonu daf koo jox li nga xam ne mooy eh, da koo sol yére bi yonent waaye da cee dolli nag ne yonent bi Muhammad sax nag sallallahu alayhi wa sallam moom moo ah, moom moo defaat ah, moo tax mu daal di imaam jàpp ne moom dafa tegu ci kaw mboolem mboolem ah, mboolem yonent yëpp ñaareelu laaj bi mooy ndax yonent dina ñëwaat ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne lislaam lan la ca lan la ca wax ba ñu andi li nga xam ne mooy limaamu yi fi mu moom dafa woote woon ab yonent la dañ caa toftal lenn loo xam ne daf ñuy fàttali rek histoire ñu xamal nit ñi ne woote woo yonent nekkut lu lu lu bees nekkul lu bees ci lislaam bal nekkul lu bees ci l'histoire de l'humanité ay réew ñu bari woote woon yonent te ay gént yoo xam ne la la ñuy woote woo du du dëgg moo dama daal di joxe exemple ci li nga xam ne mooy eh, ci judaïsme am na ñu bari ñu ko woote yeneen mbokk gën a siiw ku ne woowee Sabbatayzi bi mi ngi juddu mille six cent vingt six faatu mille six cent soixante seize mooy du tamit keneen ku siiw yu tuddee Joseph Smith ne moom mi ngi juddu mille huit cent cinq moom it dafa woote woon ab ab yonent la amee fukki at ak ñeent lu wax ne Euh, yàlla moo ko seet seet koy jox mission pour mu daal di jël vraie église bi daal koy tabaxaat ci suuf wala boog daal koy euh, nekkaraat boog daal di ñëwaat installé waat église bi nga xam ne vraie église ci mille huit cent vingt euh, vingt trois moom ñu tuddee les Mormons <coughs> ñu bari lañ ci ci ci États-Unis dañ saa gis leen sax ci ci Europe mën nga tase ak ñoom ñuy ñuy woote bés naa sax tase ku may may. benn bible muy la bible la moo ko mën yoroon na ko ñu ci jamono yi ñoo ëpp sax laay ni quinze millions hmm, presque ñoom pression Sénégal ñoo ñoo tollante li wax yëpp cay nar ko teg ci nag ma xamal moom ñu wooto yeneen bari na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam balaa muy faatu rek am nañu tàmbalee di wooto yeneen bokk na yoon wooto yeneen Musaylima euh, ibnu Thiamama Musaylimatul Kaddaab mooy yeneen bi sama wootee fenkat ba le menteur le ventre bi nga ne euh, jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon woote woon moom lu xawul mel ni limaam woote loon woote woon doonte limaam caa dolli loom moom mu moom da doon lam doon woote moom da doon wax ne moom mooy yënant euh, ca ca ca ca ca xaaju suuf si wala Yemen <coughs> doon wax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent la ba na yonent waa boobu yonent bi la moo demoon naan wala nisfun fil ard wala Quraysh nisfun fil ard walaakinna Quraysh laa ya'lamuun ci saaram boobu mu de mu tudd al-Fiil al-Fiil wal Fiil wa maa adraaka mal Fiil eh, la ko jeexale moom mooy mooy loolu kon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu rek Musaylimatu al-Kazzaab moom génn tàmbale woote woo eh, eh, yeneen tam yeneen ñu woote ci jamono ju gàtt ginnaaw yonent ba woo ku mel ne al-Aswad al-Ansi na Tulay ibnu Xuwaylid Luqayt ibn Malik naam ak am na Sijaah bint al moo nekkoon sax moom jigéen la moom mujj gi kii daf ko mujj daal di eh, daal di takk ah. ki am na mooy Musaylim am na say aay ñu wàcc ñuy tudd ñoom yu xaw a yu xaw a <laughs> yu xaw a eh, bu mu koy jël la xaw a eh, mu nga tudd saay saay la rek yu doon yu doon nar te ñii ay nit bari ñoo leen toppoon ay nit ñu bari moo tax ca imaam xeex bu metti moom ñu diggante Abu Bakr Siddiq wala mu fuutu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullit ak ñoom mu ñu bari bari jullit ñi fa lañu ah, ci lañu ci lañu loolu bu war kon ne moom li mu woote nekkul lu bees ñu bari woote woon nañ ko mooy woote woo Yonent ñu bari nañ ko am na sax lu ñuy tuddee su collègue yi mu tuddee le syndrome de Jérusalem ñu seetlu ne Jérusalem ñu bari dañ fay dem ñu demee visite rek ni ay touristes dañuy commencé woote yeneen tam doon di men am leen dugg commencé jàpp ne ay yeneen am na nag psychologue yi ñu bari li ñuy expliquer ci li waral phénomène yu phénomène yu mel noonu. mënoon nañu ko gën a yaatal gën a indi ay Sénégal ñu bari ñoo xam ne woote woon nañu ko yeneen ci Sénégal ginnaaw wa ah, euh, ginnaaw euh, li ma ma woote wo bi mooy euh, mahdisme loolu day wan de kon phénomène woote woo yeneen naam su fekkoon ne wax dañoo daal di saxal ne. yenent bi am na yenent bi ñoo ci ginnaawam kon limaam moom du ñu a daal di jël ndam li moom <laughs> am na ñeneen ñu bare bare bare ñoo ci ginnaawam ñoo xam ne yenn saa si li ñuy wax moo gën a dëgër limaam di di wax waaye lislaam moom dafa leer ci ndañ ñi ne naam ne amul benn yenent ak noo ko mënti indi moo dafa ñoo ginnaaw yenent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam ci lislaam ni mu ko indi daf ko def ci alquran ak sunna yenent da ko def ci koo xam ne dafay tij bépp bunt mooy indiwu ko rek ci jamono ne yéen dootuñu ginnaaw yonent bi sax daf ko indi ci anam goo xam ne dafay wone ni xataa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosu duñu war dooran yonent mooy yonent bi ñu xamoon tudd Muhammad Abdullah dund am juróom-benn fukk ak ñett li gën a siiw eh, faatu eh, di Fatima kooku noonu moom ba mu faatoo ci rek yonent daal di yem lu loolu mooy ne l'islam dafa njëkk a wan dafa mettre accent ci ne kon nit ki ñu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bii nii Muhammad bii nii bii ñu xam mooy ki nga xam ne moom mooy yonent bi mujj mu tëj buntu sax dellusiwaat ndax dana bii moo tax mu ne maa kaana Muhammadan kaana Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuulallahi wa xaataman nabiyyiin mu ne ki nga xam ne mooy yonent Muhammad moom doon loon bàyyi kenn ci seen góor yi waaye loolu kon yeneen bi nga xam ne moom dafa doon ko xam ne amuloon amuloon doom góor buñ koy askanale doomu gëñoo bu góor bu dund buñ koy askanale kooku noonu mooy dafay jox jëmm jooju noonu moom mooy ab yonent bi la te mooy ki tëj yonent yi fii nii tax yàlla tudd naan eh, ne doonu bàyyi kenn loolu nekkul lu anodin loolu nen di ko rek daa am lu ñu ci jublu Muhammad ne la beex du ko om parmi vous mais moom mooy yonentu yàlla mais le message d'Allah est le sceau des prophètes foofu noonu tam mu daal di jiital ne Muhammad Muhammad doonul bàyyi kenn kaana Muhammadun aba ahadin min rijaalikum Muhammad doonul bàyyi kenn ci ci seen góor yi loolu dafay wan ne kon jëmmi ji lay wax moom mooy beneen jëmm su ñëwee naam am doom yu góor mun mun ta doon yonent bi mooy kii muy ni mooy jeex ma tëj na kii moo tëj mbir mooy yonent bi sallallahu na ko sa mbir yi tëju na yow ndax mooy wele mooy ba nga xam ne yàlla daf ñu ko daf ñu tuddal du du du du du euh, du du keneen te verset da doon boo xam ne muhkam la verset bu leer la mu verset la boo xam ne nas la mooy amut amut benn sikki sàkk bu ci nekk benn équivoque boo xam ne nekk na ci nit mën na caa digg leneen. lu det ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy mujjëlu yonent beneen anam gi lislaam alquran jaar nga won ñu ne yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy mujjantalu yonent ba dañu ko jaar ci xamal ni ñu ne moom diine yi mu dafa doon diine xam ne dafa dafa mat mooy diine dafa tàmbale egg benn fenn mooy ci ak mat mooy le caractère wala tudde le caractère de son message lu mat nag kenn du ko mottali lu mat kenn du ko mot ndax kii ñëw ne moom yónni la soit day ñëw ne damay damay mottali wala mu ne damay ñëw dafa dafa daal di eh, yónni lu lay def day ñëw mottali wala mu fekk mbir mi daal di ràpp mu daal di koy eh, eh, mu daal di koy yeesal mu daal di koy réformer. wute nag kenn mooy revivificateur ki nga xam ne moom mooy mujaddid mais kii fekk lépp dem yónni bi yàlla dafa ñu xamal ne kon message bi moom kenn jaratut. kenn duñu waddi ko mottali ndax yonent yi ñu ñëwoon yëpp seen message am na luy des yonent moo tax yonent bi mu ñëwee moom mooy ki mottali lépp moom moom xamee ne ne kon yonent bi lépp mat na mooy xam ne ko amatul beneen njariñ amatul lenn luy tax keneen di ñëwaat même sax moom ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax du ñëwaat di mottali ndax la mu doon mat na sax su ñëwaatee lu muy andi mel ni kaas bu daal di fees kaas bu fees soo duggee doon ndox dafay dafay tuuru moo tax ñu ne yàlla wax atmamtu alaykum ni'mati wa raditu a islaama diina yàlla dafa ñëw daal di xamal tey dafa matal mbir yi matal diine ji mooy diine ji kon mat na mu gërëm lislaam googu yéen a doon nekkoon lislaam jeex na kon amatul leneen lu nit di wër am feneen amatul keneen war a ñëwaat di mottali dara ndax lépp lépp lépp mat na kon ci continue message dafa mat beneen wet gi ba tey yàlla daal ñuy wanaat ci beneen wet mooy nit ki mën na wax ne waa mat na contenu bi waaye nag ci ñi ko yónnee woon ñooñu matut mooy cest am na ñu des ñoo xam ne ñoom foog ñu yónni fa beneen yonent ngir ñu jot ko yàlla daal tëj bunt boobu daal di xamal ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni message am ne keeloom dafa mat noonu la matalee ñëpp tamit moo tax qul yaa ayyuha qul yaa ayyuhan naas inni rasulullah ilaykum jami'a waxal nit ñi ci yéen la ma yàlla yónni di o homme je suis le message d'Allah pour vous tous yéen ñëpp kon léegi keneen ku ñëwaat ne bëgg na léegi matoon na waaye dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo desoon yàlla daan na tëj bunt bi alxuraan tëj na ko mu ne wa arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiin yónni ñu lu dul nga daal di nekk yërmande matal ñëpp matal mboolem mboolem àdduna yàlla da cee taftal wa arsalnaaka la kaafatan linnaas lii yëpp day wane ne kon yàlla tëj na buntu matal bi ci contenu bi contenu bu tëj na buntu matale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yi mu tëj buntu boobu ci alquran mu des beneen buntu bu yàlla tëj mu tëj buntu nit ki ñoo ne mbir mi day dem ba ràpp ma daal ñoo ñëw daal di koy daal koy yeesal yàlla daal di ñëw tëj buntu boobu daal di xam ne lii mu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu mat matale moom it yàlla sama da koy da koy sàmm ba du ràpp moo tax yàlla sunu mën dañu wax naan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun yàlla xamal nañu kon moom mooy ki wàccee adh-dhikr mooy alquran te moom mooy ki nga xam ne moo koy moo koy sàmm wala su ne adh-dhikr mooy li yàlla yónni jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp diini ji te moom mooy ki koy ki koy sàmm kon fii nam yàlla daal di xamal ne kon moom la yàlla lam jox yonent bi message du nekkul yu ràpp yàlla moo koy sàmm du dem ba réer nit ñi su kon yeneen dina indi mbir mu dem ba réer nit ñi ba nit xamoon yàlla daal di yónni beneen mu ñu daal di sàppali mbir yi waaye bi sallallahu alayhi wasallam li mu indi moom du ràbb moo tax kon amatul beneen intérêt keneen di ñëw moom di indiwaat leneen ñu koy joxaat leneen di ko yónniwaat leneen lu lees rek moo xam ne ko day ñëw fekk mbir mi daal di koy dundal ay mbir boobu mi ngi fi <coughs> te dafay des na yàlla moo koy sàmm kon keneen ku ñëwaat indiwaat leneen wala amul looy yokk wala amaat looy indiwaat lu yeesat amatul ndax yàlla dafa tëj ñeent buntu yooyu yàlla daf ko daf ko tëj noonu la ko dee ci eh, wane alquran ki yoon bu mu jaar ngir wan ne kon yeneen doon ñu gën a yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa <coughs> tamit noonu la yonent bi sallallahu wa sallam ci foofu tamit la jaar ngir wan ne moom mooy mujjantalu eh, yeneen yeneen xadiisu Abu Hurayra eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni moom dafa am lu ko yàlla eh, dafa am lu ko yàlla jagleel wëli seeneen yonent yi mu bokk lam ca la nga xam ne moom la ca tudd mooy ne moom mooy ki ñoo mottali nombre yonent yi mm, limu yonent yi moom moo ko daal di daal di daal di mottali yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo daal mottali bi moom xataa fekk dafa dellusiwaat lim yokk moom ñu eh, mottali. jëm yi dafa mottal limu yonent yi kon yonent bi soo fekkee daf ñu mottal limu yonent yi soo bëggee ne léegi moom lim bi na mat mottali waaye kon ñëwaatee daal woote woon faatoo ñëwaat daal di woote waat ak yonent soo baa lim bi day yokk <laughs> kon day doon double loolu dafay tëju fi yàlla tëj na moom lim bi daf koo tëj yoon salaam moo bii Muhammad salaam moo ñëw daal di mottal limu euh, limu limu limu limu yonent yi te hadis bi li ci am solo mooy dafa tënk li ñu alquran faram-fàccee mooy xadis dafa ñëw wane ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane dañ maa jox juróomi jagle yi wala si yonent yi mooy ju jiitu mooy yàlla daf koy dimbale ci tiital ña nga xam ne ñoom lay attaqué màng yàlla daf ko ko mooy butin daf ko jël mu ne jël suuf sëpp daf ko mu doon luy laabal mu laab nekk tamit loo xam dañ ciy mën a dañ ciy mën a julli ma ne yàlla daf maa jël daal mais ñu nag j'étais envoyé toute ma ci ñëpp nag mu nekk ci man nag la yàlla daal di jël lim bi gis nga yàlla yéen xam yéen bi sallallahu dafa jël def corrélation diggante moom le fait que yàlla da ko yónni ci ñëpp ak moom moo tëj man yàlla ba mu yónni ba mu yónnee ñëpp rek la tëj mbir yi waaw loolu tax yeneen yéen ñu doon yónni ci ku nekk ci peuple ndax mbir mi jeexagut man ko amul tey mën nga am suba dañuy séddale ba ba ñu yónni jeex ba mu ko yónnee ci ñëpp rek. nga xam ne séddale nga xam ne alxuraan noonu la ni mu defee faram-fàccee mbir yi le fait que yonent bi dañoo yonent ñëpp ni muy tegtale ne moom mooy kii mujjantu yonent noonu la xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tamit ne moom moom mooy mujjantalu euh, yonent xam nga benn xadis boo xam ne ba tey xadis ne mooy ki mooy ñëw di di dindi mooy kii faas kii effacé moom mooy ki xam ne mooy kéefar ci lañ ci lañ koy. lañ koy faxase naam indi daal see teg nag ci lu mu jël mu ne man may ki na xam ne amatul yeneen du sama sama ginnaaw mooy al-aaqib mooy ñaar mooy mujj mooy mel ni taloo nga xam ne mooy mujj ci ginnaaw kooku Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon Alxuraan moom ak sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo dañoo leer ci loolu dañoo amut ay nusuus ci ñëw amut benn équivoque ci anam gu leer tëj nag benn bépp buntu bu nit mën a jaar. bëgg a jaar pour daal saala yonent ginnaawam mu daal koy tëj noonu tamit borom xam-xamu l'islam yëpp daal ci daje ñoon di ci lenn ci waxi borom xam yi nga xam dafa tàmbale ci saxaaba yi ba ci borom xam yi mujj ñu daal ci indi ci lu euh, lenn lu wane ne ñoom ñëpp nag dañoo dëppoo ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy mujjantalu yonent kon ku jóg woote woo yonent da ngay woote alquran wooteeg sunna wooteeg li nga xam ne ci la ci la jullit ñi daal di daal di euh, dëppoo te seen i xam daal ci daal di ciy jiitu. laaj mooy lan mooy àtte kuy wootoo ak ña koy topp ci lu leer nañ alquran ak sunna ak daje li borom xam ne dëppoo dañoo xam ne képp ko woote woo ak yonent ginnaaw yonent bi sallallahu noo ko mënti tuddee nag woote woo te yéefar nga a ñela yàgg ñela di xamal ne alquran nam ko dafa leen dafa woo dafa tuddee ña nga xam ne ñoom ñooy euh, ñi ki ñi wootoo yàlla di leen di sosal yàlla sunu borom ay wax ñu yàlla di leen jox wasf di leen jox caractéristique gu yàlla mooy injuste mooy zalimun min aaya bi yàlla sunu naan wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba aw qaala uhiya ilay wa lam yuha ilay shay mu ne kan mooy gën a kan moo gën a mën a tooñ gën a doon tooñkat koo xam ne dafay sosal yàlla ay day duural yàlla ay nar di wax ne dañ ma wax yu te kenn wax yu ko dara yàlla sunu borom ñooñu da leen tuddee ay ay tooñ ay tooñkat la te yàlla mooy tooñkat yi ñoom ñooy yéefari mu ne wal kaafiruuna humu zaalimuun ba yàlla daal di itlaaq ñoom ñoom humu zaalimuun te mu daal dellu ñu ne kon ñoom ay zaalimuun lañ ñuy yàlla dañ leen a yónni te yónni wuñu leen ñooñu ay tooñkat la mu dara jëlwaat ne tooñkat yi ñoom ñooy yéefari nga xam ne kon képp ku yàlla wasfali itlaaq mutlaqan ci Qur'aan kooku lañ koy tuddee mooy. lam tafi kifar gu kifar gu magal te ak zulm moo ak kufur ak fisq nga bokkaate zulm day zulm eh, ci kufur doon kufur eh, kufur day ñoo nekk kufur doon kufur al fisq day comme zulm day ñoo nekk zulm doon zulm comme moom la ko Allah fa lakum mu zalimun waaye fii ni soo jëlee yàlla suñu borom dafa jël mooy seen tooñ fekk mu féete bépp tooñ kon mu tooñ sax amut leen gën mën a gën a nekk tooñkat loolu day wan ne kon mooy tooñ gën a mag la mu nekk tooñ ko tooñ ko ndaw dina wone kon tooñ ko mag mag moom tooñ ko ak ak yéefar la <clears throat> yàlla daf ñoo xamal ne li ñuy firndeel ne kuy wootoo yonent ab yéefar nga mooy yàlla sunu borom daf ñoo xamal ne ñooy wootoo yonent ñoom duñu mës a duñu mës a texe te ku mës a texe mooy ab moo du moo du texe mooy yàlla ne wa man ki tàq tooñ ki nga xam ne moom mooy sosal yàlla mooy ko wax ne ma yónni yónni mi ko naa sonal yàlla sunu borom yàlla daa ci teg nag ne innahu laa yuflihu zaalimuun mooy fii nii ñaari dafa ñëw ñaari mbir mooy tudde gu ñu tudde mooy ay zaalimuun ay tooñkat lan ba pare mu xamal ne ñoom duñu texe ku du texe mënu doon lu dut eh, lu dul naam fii nii day gis ne mën nga xaaj aay bi ni ñaari mbir mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, toppkat yi dugg nañ mooy ndax fii da ne wa man adlamu mimman iftara ala foofu noonu mooy ñi sosal borom bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, ñooy wootoo yonent laa yaxlu zaalimun googu mu dugal ñi nga xam ne aw kazzaba bi bi ayaati ñooñ mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy démentir nga xam ne mooy aaya yàlla yi naam mooy dafa ñoo xam ne ñooy fabulateurs yi mu la tuddee fabulateur ñooñ ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy yonent ñi wootoo yonent ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kaddaba man aw kaddaba ayaati mooy ñu leen di topp ñooñ seen seen musiba mooy dañoo weddi yàlla bañ gëm bañ dëggalee ñooñu dañoo weddi yàlla dañoo weddi li xéndeel ne yonent dootuñu gën a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom ba nga xamee ne fi saxal nañ ñooñu ñoom laa tuddee négateur boobaa ñoom tamit ñu dugg ci laa yuflihu a dhalimun yàlla dugal leen ci tooñkat yi nga xam ne ñoom duñ mës a taxe kon man adlamu mimman iftara wa man adlamu mimman iftara allahi kadiba mooy kii wootoo yonent aw kaddaba bi ayaati wala mu daal di weddi ay aayam kookoy ki lay ki leen topp yàlla ñoom ñëpp mu daal leen dëxañ ci la yufla zalimun kon ñu gis ne kon ñoom duñu musa texe loolu woon ay ay ay yéefal lañ <coughs> yàlla wane na ñuy weddi ay aayam di mooy yàlla wax ne yeneen dootu ñoo ginnaaw nga daal di weddi naam yeneen bi sallallahu wax nga weddi nit ñi dëppoo nga weddi yàlla xamal ne ñoo ñoom ñooy yéefér ñoom wala innal ladina kaddabu ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as wala yadxuluna al-janna hatta yalija al-jamal fi sammi al-xiyaat wa kadhalika najzi al-mujrimiin al-mujrimuun baat bi ñëwut al-Qur'aan lu dul ne leen ci jublu mooy kon ay moom moo wone ne kon ki woote woo naa ba ngeen leen topp ñu wan ne kii woto ñëw la lenn la ci wan ne ñëw woto yonent ay ay yëfat la nga xam ne mu joxe wan ne kon ñoom duñu sa dugg àjjana mooy ñoom eh, kenn du asamaan kenn du leen ko eh, keneen keneen du ko eh, du du ubbil xam ne kon tamit képp kuy woto yonent da ngaa weddi li yàlla wàcce ko yonentam kon kooku moom la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xam ne ni ñëw ci ginnaawam juróom ci fanweeri fenkat yu mag yoo xam ne dañuy ne ab ab yonent mu xam leen man yonent ñoo sama ñoo sama eh, sama sama ku ginnaaw kuy woto woote yonent ak ku leen gëm da ngay weddi yàlla ak yonentam kooku doon na kooku dama yéefar lay eh, danañ tabloo ci ci kéefar ak tamit ñooñu tamit borom xam-xam yi nga xam ne lislaam tudd nañ ne képp ko woote woo dañoo daje ci ne képp ko woote yonent ak ku leen topp kooku yéefar la indi jox Ibnu Qudaama imaam Nawawi Maal al ak yeneen i borom xam-xam yu firnde yu firnde loolu kon loolu mooy atte ko xam dafa woote wa yeneen euh, noonu lañ ko wandee ci loolu mooy euh, moom mooy mooy téere bi ci njëlbeen gi ci kanam ci ana ci bañ weesoo loolu nag lañu daal di dugg ci analyse lenn ci seen i seen i sos ak ay sermam ak ay waxam yu firndeel ne ki doon woote lan woote dara du ca dara ju dëgg naan kon mën nañ yemale fii tey jotaay bi euh, ba beneen. salaamaaleykum wa rahmatullahi